a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil baqara ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa min annaasi man yattaxidu min duuni illahi andaadan yuxibbuunahum ka xubbillah walladiina aamanuu ashaddu xubban lillah walaw yara alladiina zalamuu id ra'aw alcadaaba anna alquwwata lillahi jamiican wa anna allaha shadiidul cadaab suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne mooy laaya bi nga xamante ne mooy téeméer ba juróom benn fukk ak juróom mu wa minan naas am na ci nit ñi man ñoo xamante ni nii wala man koo xamante ne nii yattaxidu day jàppe min duunillaahi walif boroom bi tabaaraka wa taala andaadaa ay ndend ut ñeneen gaa yoo xamante ne nii wala ay mbir yoo xamante ne nii moom lay bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa taala mu am ci ñoo xamante ne nii mooy de façon ñoom moom ñeneen sax lañ jàpp jàpp ne yàlla amul seeni système am ak yoo yële waaye gis nga loolee ñu jàpp jàppe koy yàlla wala di ko bokkaale yàlla bu dee waa si ñoom Hubal ki Laat ki ñoomin naa ila ak gaa yoo yéle gis nga gaa yoo yële waaye bu dee ñi nga xamante ne nii ñoom ay système lañ teg teg fële borom bi tabaaraka wa taala lan ngay fekk seen xaal ñoom ñu mel mu ne yuhibbunahum ñoom de dañuy sopp yoo yële ñu jàpp bu dee ne nit ko woo xam ne tamit ab yu la jàpp jàpp ne mooy yàlla moom itam seetal rek mbir mi foofu la voilà moom nii lii benn la voilà bokkaalekat yoo gis ñuy bokkaale la ñuy bokkaale yàlla lool sax lañ gën fonk ko yàlla mi ñu ne moom la ñuy bokkaa moom moo gën a màgg waaye nag kii la boo seetloo mooy bokkaalekat yépp ci ñu nekk ne ay jullit lañu di bokkaale ab waliyu wala ab yonent wala yu mel noonu la ñuy bokkaale ak borom bi da ngay gis ne gis nga yonent boo bële wala waliyu boo bële comme yéeféer yi rek seen xërëm yi ak gaa yi nga xam ne gëmuñu dara yi seen système yi moo leen féeteel kaw fuuf moom lañ gën a sopp moo naa mu ne yuhibbunahum ñu ngi leen di sopp sopp ku ka hubbillah <clears throat> comme ni nga xamante ne nii noonu lañu sopp soppee borom bi waaye da gis sax ñu sopp ñoom lu raw lu ñu soppee borom bi voilà ñooñ mooy ñi nga xam ne sax jàpp nañ ne borom bi am na waa pour des façon façon athée yi moom ñooñu moom mbir yàlla sax nee nañ waxuñu ko wal iyaadu billah mu ne walladina amanu kantaa ñi nga xam ne dañoo gëm dëgg dëgg dëgg tey wéetal seen borom te duñu ko bokkaale kenn ñoom moom ashaddu hubban lillah ñoom ki ñu gën a tar amul dara lu ñuy jënd borom bi seenu sopp borom bi tabaraka wa taala amul sopp keneen walla leneen lu ko jege amut voilà mooy ne borom bi tabaraka wa taala moom lañ gën a taru sopp walaw mu ne nag walaw yaraa sooy bu gisoon alhamdulillah mu ne walaw yara cey bu gisoon alladina zalamu gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy tooñ sakatu seen bopp yi bokkaalekat yi moo am na ci benn ci am njàngin walaw tara walaw tara alladina zalamu cey boo gisoon ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy <laughs> yow seydinaa ñi nga xamante ne ñoo ci seen bopp bay bokkaaleek borom bi tabaaraka wa taala leneen lu dul lu moom di ko bokkaaleeg leneen di ko jaamul leneen wala di ko booleeg leneen mu ne cëy bu gisoon boo bu gisoon mooy woy ngëm yàlla bi cëy bu gisoon gaa yoo yëlee bés ba nga xam ne yaraw na naa daaba lañuy gis mbugal mi nag mu ne këtt nañ conn seen kanam cëy bu keroogee ñu xam ne annal quwwata lillahi jami'a këni li nga xamante ne kàttan kattan man-man nootaange dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala mbooleem seet moom dong la ñeel bu keroogee ñoom lañuy ñuy lañuy la ñuy doora nangu këne borom bi tabaraka wa taala daal mooy borom kattan gi nga xam ne amul lépp moo ko moo ko féete kaw dee mu ne wa anna allaha te bu keroogee dinañ xam ne borom bi de tabaraka wa taala shadidul mooy ki nga xam ne moo tari mbugal mu ne nag gis nga bés boo bële is mooy bu keroog bi nga xamante nii fàttalekul bés boobee nag mooy bés mi nga xamante ne nii tabarra alladina tubi'u ci lay deñe ba set wecc ñi nga xam ne moom ñan doon topp min alladina taba'u ña leen doon topp mooy nga gis ñi nga xamante ne ñooy kilifa ya ña nga xam ne ñoo sànkoon ñañu sànkoon ci dunguru yeeg ginaaru yeeg altoppe yi gaa yi léegi nag kilifa yu bëgg a deñ ci ñoom ne non non non yéen du ñun ngeen doon gëmaa ah, ñun te ñun topp ngeen wu ñoon fen bëgg set ci ñoom wecc ne dara yàlla ñii nekku ñoon ñun lañ doon topp ah. wa lan moo ne war a awla adab ndax dañoo gis mbugal mi mi ne këtt ne jonn te xam nañ ne laa ma xaala fi lañ jëm léegi nag ñuy ut ay échappatoire fu ñu mën a jaar ak lu ñuy kalangaatoo daal ak loo xamante ne nii ci lañ mën a moy daal ba borom bi jéggal leen tey ba du leen dugal ci mbugal mii ñu léegi nag moo tax ñu ne ñoom deñ nañu ci ñi nga xam ne ñoo leen doon toppal ndax ñii dañ leen ñoo leen doon topp ca àddina di leen <laughs> doon jaam doon mooy borom bi ndax lan seen kilifa yi leen ko digal wala sax moom mii kilifa yi yi ñoom lañ doon bokkaale ak suñu borom ñoom ñañ doon bokkaale di kilifa yu bëgg a denc ñi leen ko doon def ak ñi leen doon topp ci mooy yàlla ndax mbugal mi gës te bu keroogee mën a wa taqatta'at bihimul bépp loo xamante nii ab sabab la bépp échelle bépp lu doon jokk seen diggante ci caaxaan tooñkat yi ndax ñoom seen seen lépp ca tooñ ci caaxaan la woon mooy ñi nga xamante ne nii asa u suu ñi nga xam ne ñooy kilifaay mbon yi ak ña leen doon topp ca mbon nga mooy lépp bépp lien buñ mënoon a am dog na keroog lépp lu leen doon lëkkaale rek keroog day dog wa taqatta'at bihimul asbab voilà wa léegi nag bi gaa yi waxee lool ñi nga xam ne ñoom la ñuy topp ñu deñ daal deñ ba set wecc ne deñ nañ ba wecc ci ñi nga xam ne ñoo leen doon topp léegi nag wa qaala mu daal di répliquer daal di wax alladina gaa yi nga xam ne tontu alladina gaa yi nga xamante ne nii ittaba'u ñoo doon toppaate supporter yaa ngoongu ñoom ñi ñu waxoon suñu boroom ne woon fii ci kaw suuf i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ak way ngëm yàlla yi dinañ gis ni ngeen di dinañ gis ni ngeen jëf ñoom au lieu ñu jëf waaye ñu rey seen personnalité jaay ko jënd ko ñeneen waxi keneen wala doxali ne keneen koo xamante ni moom moom tegu ko fenn dul diwal baayam diway maamam wala moom moo fépp alal wala moo fépp bay rek wala jënd na gaay ndax alal yu mu yor léegi wala discours yu neexam léegi nag gaay répliquer daal di tontu mooy al toppe yi ñu daal di wax law anna lana karra billaahi bés buñ amoon manoon a am ab poñ ba mën a dellu àddina wallahi yéen di fa nata fa nata barra bu boobaa kon dinañu deñ bu boobaa ci yéen minhum ci yéen ci ñoom kama tabarra'u minna di wax borom bi naan waay waay borom bi waaye ka neexoon ñoo amoon a karra ak dellu ooy way bu boobaa de konoonte kon de dinañu dellu ñun ñii wallahi dinañu deñ dinañu deñ ci ñoom ñii nga xamante ne nii ñoom ñii di suñu kilifa yi nga xam ne lu ne ñooñu ko doon defloo di ñoon lu moyloo borom bi tabaaraka wa taala du ñu dina baax ñoo leen di res yawmal qiyaam bu ngeen tiit bu ëllëgee maa leen di rammook yooyu bu dee sax lool am na day ñu ñëw nii bëgg na deñ nañ ci ñun wallahi buñ mënoon a dellu ca àddina fanatabarra minhum konoonte kon ñun ñii di doon toppaate dinañ deñ ci ñoom ñii ñu doon topp dee kamaakem na nga xam ne tabarra'u minna ci lañu daña tay jii ba set boroom ne naka nii nag yurihimullah la leen bi boroom bi di wane ñoom ñi doon toppe ak ñañ doon topp ci yées ñoom ñépp ma wan leen amalahum seen jëf yi won ci kaw suuf hasaratin alayhim mu nekk ak rëccu ay rëccu rek mooy jour boobu seen lépp rëccu lay doon yawmal qiyaam wamaahum te gis nga suñu borom ne wamaahum de déet ñoom mbugal miñ gis ba ku nekk naan bu man sañoon deñ ci keneen ki suñu borom ne mbugal moom dinañ ci dugg te wamaahum te ñoom nekkuñu rek bi na ci ñoo xam ne dañuy génn minan naari ci safara loolu manu la ne moo tax gis nga képp ko dee nekk yéefér kenn manul ci yow dara du yonent bu jege du malaaka mu jege du wàllu yi bu jege man ci yow dara mooy ne yow moom moom moom moom moom kéefër moom ku ko deewaale moom c'est perdu peine perdue mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi kulu waay wa lekk leen man seen borom maa leen koy wa lekk leen mimma fil ci li nga xamante ne mooy génne ci suuf si yi nga xamante ne mooy génne ci suuf si xalaalan mu nekk loo xamante ne daa teey nekk lu dagan lu dagan loo xamante ne nii borom dee leen ko daganal tayyibaata teey wala tattabi'u tangallawaay bu leen topp de xutuwaati shaytaan jeegoy shaytaane mi mu leen ko topp innahu ndax moom shaytaane lakum ñeel na leen aduwwun noon mubiinun bu leera leer innamaa dëgg-dëgg ya'murukum li nga xam ne moom la leen di digal mooy bi suu i ci lu ñaaw kese wal fahshaay ak njombu téef yi nga xam ne sharia da koo bañ kese da koo bañ moom da leen koy taaralal waaye di leen digal wa an taqulu waaye di leen digal yi ngeen di wax alallahi ci sujet borom bi tabaraka wa taala ak ki nga xam ne mooy shari'am bi yi nga xam ne moom la daganal ak lu mu yi mu xaraamal ngeen ciy wax ma loo xamante nii xamu ngeen ci tous mu leen di wax loo ndax xam ne ne loolu mooy bàkkaar bi gën a rëy comme ni ñu ko gisa woon ca suuratul Araaf kon nag mu ngi noonule kon nag suñu borom moo ñu daganal lii jóge ci suuf si moo tax waxoon naa la yaa fayeen képp ko la fekk ngay xéewlu mu ne la lii dafa xaram moom moo la war a indil dalil moo la war a indil tegtal buy wan ne yow fii mu ne lii dafa xaram bu la indiwul alquran suñ naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leer te yow baxoog te continuer ci li ngay def ndax dafa dagan xalaalan tayyiba bu leen topp nag xutuwaati shaytaan jéegoy shaytaane bi naan fii ku fi ut lu dagan doo doo woolu wax naa la waxu kaddaab la ak ku ko man di wax waxu ku ku wax lu amul la de ndax borom dee wax lii xutuwaatu shaytaan jéegooy shaytaan yi nag mooy gëmloo booy gëm yàlla yi gëmloo waa suuf que ne intérêt bancaire wala yi boroom bi xaraamal yooyu man la ñàkk ci dund ji voilà ay fii nii ay beer dafa am solo sàngara daa baax sax ci yenn feebar yi ko wax xawlu kadib la ndax suñu borom ma daal tarewul deful shifa ummati voilà comme ni yonente ba lay saab saam wax deful liy def ko ci li nga xam ne da leen koo day faj pajee ci sàngara mu ne ko déedéet loolu du loolu man na nekk li nga xam ne mooy am paj loolu loolu bal daa la daa la daa voilà <laughs> mooy wopp la wopp la manu la indi manu la nekk li nga xam ne mooy loo xam ne day faj xutuwaati shaytaan nag jeegoy shaytaane moo leen di géyal li moo leen di taaralal leen seen borom xaraamal mu naan manu la ñàkk ci dund ji ku ko fi bàyyi doo dund ba nit ñu bari naan ay jullit ñu lañu topp suñu boroom nag waxoon nañu bu baax bu yàgg ne woon bu ñu topp li nga xam ne mooy jéegooy seytaane ndax noonu la ci ñun moo tax day fexe li yàllay tere xam na ne foofu la suñu alkane ne mu fexe ñu koy def li muy digle mu fexe ñu koy sori kon nag ak yi ñuy digal ci yu ñaaw ak yu bon ba pare di wax ci mbiru boroom bi naan lii dagan na lii xaram na ak borom bi lii wut laa te amuñu ci benn téere amuñu ci benn xam-xam bu leer wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun